أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw ci suñu fukk ak juróomeelu bind bi ci ci téere bi ñu wax Laxdari tey ñu ngi commencé ci fi borom téere bi di waxee ni faslun iza taayyanat an-najaasatu ghusila mahalluha فإن التبست غسل الثوب كله فصل إذا تعينت النجاسة غسل محلها فإن التبست غسل الثوب كله borom téere bi ci buntu laab biñ ko fàttalikoo waxoon nañ ni laab ñaari xaaj la laabu toj ak laabu sobi tey nag bunt bii nii mën nga ko mën mën nga ni exemple la wala misaal la ci laabu sobi laabu sooy waxoon nañ la sooy bu taqee ci yére walla ci yaram wala ci bërëb bu ñu jullee moo tax bunt bi kon misaal la ci laabu sobe moo tax borom téew daan fasun aji tàqale wax la ida taayanati bu ràññeekoo an najaasatu sobe xusila raxaseef na maxalluhaa bërëb ba bërëb bi mu taq ba ràññeeku fa ba ñu xam ni fii la taq ràññeeku fa fay nu tabasat bu lëntee xusira raxaseef na astaw bu yére bi kulluhu lépp nee na sobe mën bu taqee fenn mën naa nekk taq bu ràññeeku xam ni gis nga ko nga xam ni fii la taq xamante soobaa da ngay xam ni moom sobe si fii nii la sobe si taq bërëb baa ngi Ah, gis nga ni sobe si fii la taq sobe saa ngi nii gis nga ko mu leer nañ soit sobe soosu danga koy danga koy raxas danga koy danga dangay raxas nga nga raxas fii sobe si taq bi nga raxas ba mu set mu jeex su fekkee nag sobe si sobe eh, sobe taq na ci waaye bi ci sobe taqee xamoo xamoo fu sobe taq en tout cas rek sobe sobe toq na waaye xamoo xamoo fan la sobe si toq ah su boobaa kon da nga da ngay raxas si subaa gisoo ko xam tomb waaye gisoo tomb bi ndax lënd na xamoo fu mu xamoo fu taq saa kon da ngay jël yére bi yépp moom ngay raxas moo tax mu ne ida taayanati nijaasatu bu soba si ràññee ko xusila maxalluha raxaseef na bërëb bi fa ini tabasat bu soba si lëntee xusila sawbu kullu dañuy raxas yére bi yépp ñu raxas yére bi yëpp ngóom moom ñu jaaraat ci bind mi faslun aji tàqal wax la ida taayirat bu ràññee ko ak najaasat sobe xusira raxaseef na maxalluha bërëb ba fa inni tamasat bu lëntee xusira raxaseef na ak saw bu yére bi kulluhu lépp ba léegi borom téere muy naan wa man shakka fi isaabati najaasati nadax وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا ندح عليه ومن شك في إصابة النجاسة ندح وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا ندح عليه من ومن شك كسك ساكل في إصابة النجاسة كدلك سبه ندح نبيس وإن أصابه بكدلي شيء درى شك مسك ساكل في نجاسته سبه لولو fala nadaxa alayhi du ko wis mu ni koo xamante ni tey danga doon dox bi ngay dox nga daal di am loo romb li nga romb mu leer la ne lii moom lii nga mu leer la moom sobe la waaye yaa ngi dox ci côté bi bi nga doxee ci côté bi ngay sikk sàkkal ba xam lii dal na ma ci tànk wala daluma ci tànk soo ba fa ngay sàkkal ba xam dal fa daloo ko foofu ndax leer na ni sobe la waaye dangay sàkkal ba xam dal na la wala dalu la soit dangay wis fa ngay sàkkal ba xam dal na la wala dal danga koy bu njëkk bi moo moom lay wax ni bu si daf laa daf laa dal dangay sàkkal ba xam sobe si dal na la wala dalu soo soit danga koy wis ñaareel bi moom mooy ñaareel moom mooy tey da da romb bi nga bi nga rombee lii nii gis nga ko waaye lii dafa ñëw daal dal ci sa tànk dal na ci sa tànk moo xam ndox mu waroon mu daal lay tis ci misaal moom la tisee leer na ndox mi tis na la gis na fi mu la tis waaye yow est ndox mi sobe la wala du sobe te loolu ngay sikk que ndox mi sobe wala du sobe comme que loolu ngay sikk sàkkal soobaa ndox moom doo ko wis romb nga dal na la leer naa ne dal na la waaye da ngeen si tàggal ba xam sobe wala du sobe soobaa foofu noonu doo ko wis boobu mooy ñaareel bi moo tax mu wéyum asaabahu shay'un bu ko dara daree chakka mu sàkkal fii najaasati sobeeg loolu falaa na du ko wis ñu jaaraat ci bind wa man chakka ku sikk sàkkal fii isaabati najaasati ci daluk sobe na daxa na wis wa in asaabahu bu ko dalee shay'un dara chakka mu fii najaasati sobeeg loolu falaa na daxa alayhi du ko wis ba léegi borom téere muy naan wa man tadakkara najaasata wa huwa fi solaati qataa illa an yaxaafa xuruja alwaqti wa man salla biha naasiyan wa tadakkara bacda salaami acaada fi lwaqti wa man tadakkara najaasata wa huwa fi solaati qataa illa an yaxaafa xuruja alwaqti wa man salla biha naasiyan wa tadakkara baada salaami aada fi lwaqt mu ne wa man ku fàttaliku an najaasata sobe wa huwa te fekk moom fi solaati mi ngi si biir julli gi xataa na dagg julli gi illaa an yaxaafa lu dul mu ragal xuruujal waxti génn waxtu bi wa man ku julli bihaa ci sobe naa seen di fàtte wa mu fàttalik ko baada salaami ginnaawam sërmalee aada baamtu na fil waxtu ci waxtu bi muy koo xamante ni da doon julli ci biir julli gi mu daal di fàttaliku ni moom kat yéreem daa tax sobe wala bërëb bi muy jullee wala yaramam soo wax kooku dafay dagg julli gi bu daggee julli gi daa di dem daa di dem raxas sobe si ba pare soog a ñu julliwaat waaye nag dagg julli gi dafa am charte charte bi moom mooy kenn faut tey day fekk mu leer mu leer waxtu bi yaatu na bu fekkee fekkee leer ni waxtu bi yaatu na mën nga fee dagg julli gi daal dem raxas ko daal di ñëw julli te waxtu bi di génnagul soit foofu lañ wax foofu da dem dagg da dagg julli gi dem raxas ko waaye su fekkee tey waxtu bi dafa xat xam nga am xaman xamante ne bi ngay ñëw di pour julli boobu dafa fekk ci ci dernier waxtu bi si nga jug pour julli ba pare doo fàttaliku saa foofu doo dagg gi da ngay da ngay continuer moo man tazakkara najaasa ku fàttaliku so ku fàttaliku sobe woowu woo te fekk moom fi salaat moom si biir julli gi xataa day dagg julli gi mu ne nag ci kaw sart illaa an yaxaaf lu dul mu ragal. xurujal waxtu génn waxtu bi lu mu ragal génn waxtu bi bu ragalee génn waxtu bi moom soobaa day continuer julli gi su ragalee génn waxtu bi day continuer julli gi ak sobe si ndax boo xam-xam ni yi nga nga fexe ba wattu waxtu bi julli ci waxtu bi moo gën a yey nga faxe ba wattu sobe kon nga julli ci waxtu bi ànd ak sobe moo gën nga julli te fekk waxtu bi dafa génn nga julli ci fekk waxtu bi dafa génn ànd ak laab non beneen masala bi moom mooy mu ni waman waman solla biha ku julli ak sobe naa seen di fàtt ki daf ki moom dafa julli sobe waaye dafa mu fàttali ginnaaw ba mu sëlmay ba mu ne dafa ah, kii moom moom da julli bi muy julli dafa fàtte ni dafa dafa julli ak sobe yéen dafa taxoon wala yaramam wala bërëbam mu julli ba pare daal ne ah naka fii taxoon na sama dama ko fàtte suba kooku noonu moom day xool su fekkee waxtu bi des na day baamtuwaat julli su fekkee waxtu bi jeex na du baamtuwaat dégg après dinañ dinañ jàng incha allah waxtu julli fu muy commencé ba fu muy yem mu ne wa man tazakkara ku fàttaliku an najaasatu sobe wa huwa te fekk moom fi solaat mu si julli xataa na dagg julli gi illa an yaxaaf lu mu ragal. xurujal waxtu génn waxtu bi amoon sollaa ku julli bihaa ci sobe naa seen di fàtte wata zakkara mu fàttaliku ko ba salaam ginnaawam sëlmalee aada day baamtu fil waxtu ci waxtu bi